moo doon seydina Urwa moo doon seydina Urwa ibnu Mudarris noonu la tuddoon Urwa ibnu Mudarris ibnu Aws ibnu Haarisa ibnu Laam ibnu Amr ibnu Tariif ibnu Amr ibnu Aamir at-Taa'i noonu la tuddoon Urwa la tuddoon di doomu ku ñuy wax mudarris mudarris di doomi aws aws di doomi xaarisa xaarisa di doomi laam laam di doomi amr tarif tarif di doomi amr di doomi amir at mu ko joowoon ci waa Tayy <coughs> bokk Seydina Adi ibn Hatim at-Ta'i la woon hein moo tax moom mii daa xawoon na niroog Seydina Urwa Seydina kiñ la wax léegi ah, Seydina Adi mooy moom it famille famille jiit la bokkoon waaw mooy bokkoon nañ ci kilifaay waa Ta'i moom mii famille bi mu bokkoon te moo ne woon seen kilifa na ko noon baayam di Mudarris bokkoon na ci kilifaay waa Ta'i comme ni Hatim di bàyyiwu Seyna naa di it noonu la ne woon kilifaay waa waxoon naa la boo gisee arab yi loolu de xew mooy ñoom ñii doon ñoo am ku naan buur la comme Quraysh mu ngi mel ni ñu ne la sa oh, Abu Sufyaan de moom moo ne woon sangu Quraysh ba pare ñu ne Abu Jahl tamit moo ne woon sangu Quraysh ba pare ñu la ci uh, uh, Utba ibn Rabi'a moom moo ne woon sayyidu Quraysh danga naan mais comment fait hein al-Walid ibn al-Mughira moo doon doo sangu Quraysh dañ naan la parce que amuloon buur ñoom ñépp ay sang lañ woon loolu la ku ci nekk buñ la nee yaay sangu Quraysh wéroon na ci ci ci ci ci ñoom <laughs> loolu la nag <laughs> moo tax moom mii Urwat ibn Mudarris radiyallahu anhu wa ardaahu <coughs> moom nag nee na damaa dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam eh? comme ni mu nee ci sunan yi asxaabu sunan al arbaa soloo nañ ko al imaamu abu daawud tirmidi mu ne xaddatana ibnu abi umar mu ne xaddatana nettali nañu ibnu abi umar muy muhammadu ibnu yaxya ibnu abi umar a ah, alxaafid raxmatullahi alayhi mu ne moo ñu nettali qaala neena xaddatana nettali nañu sufiyaanu Sufyaan ban Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali ah, mawlaahum rahmatullahi alayhi an Daawuud ibn Abi Hind mu jële ci Daawuud ibn Abi Hind Diinaar ibn Adafir Adafir ah ibn Tuhmaan al-Qushayri mawlaahum kon mu ne moom di Daawuud ibn Abi Hind wa Ismaa'iil ibn Abi Xaalid Ismaa'iil ibn abi xaalid hurmuz ah <coughs> wa zakariya ibn zaida ak zakariya ibn zaida xaalid ibn maymun ibn fayruz ah mu ne kon waan sha'bi mu jële ci sha'bi abu amir ah amir ibn sharahil ibn abd ah amir ibn sharahil muy abu amr ash-sha'bi al-kufi ah kon mu ne ah moom moo yaani Sha'bi an Urwa ibn Mudarris an Urwa ibn Mudarris mu jële ci ibn Mudarris <coughs> ibn Aws ibn Haritha ibn Lamin at-Ta'i loolu mooy càllale imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne ataytu wal xadiis léegi lan ma xadiisun saxiix la xadiisun saxiix qad rawaahu ashaabu sunan ah bu wér la mu ne ataytu rasulallaahi damaa dikkal bi sallallahu alayhi wasallama bil muzdalifati ma fekk muzdalifa xiina xaraja ila salaa jamono jëm di war a julli a jiite fajar fa qultu ma ko yaa rasulallaahi inni jitu min jabalay tayin aklaltu raxilati wa at'abtu nafsi wallahi ma taraktu min hablin illaa waqaftu alayhi fa hal lii min haj ah ma ne man damaa fekk yonent bi salaam guddeeg Muzdalifa ma fekk ko Muzdalifa ba mu génnee ca fajar ga bu mu jógee Arafaat nekk Muzdalifa fanaan fa ca suba ga fajar ga mu ñëw fekk ko Muzdalifa fa qultu ma ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yàlla li kat inni man mi man mii di Urwa ibn Mudarris jiitu min jabalay Tay wala min jabalay waaw bii jabalay Tay ñaari jabay ñaari montagne Tay yi li beneen yi min jabali Tay ah muy Tay rek foo ak Tay <coughs> muy mii mu ne ak laltu raaxilati waay waay toqil naa sama waruwaay wi de cëy sama gëléem gi tey li ma ko yenn mooy tey de dama ko pression de naa ko fitnaal naa ko de ngir ngir muy fa ma comme que damaa ñëw en retard <laughs> waaw te xaw ma nu muy demee ma ne hee rëppatal kay waatantu nafsi eskante naa sama bopp de fii mu ne tas naa sonn naa yonent lay saar saar wallahi maa ngi waat ci yàlla maa taraktu min hablin illaa waqaftu alayhi bàyyiw ma lépp amul dara loo xam ne monticule la ah genre montagne al imaam at-Tirmidhi nee na bi mu ëndee xadiis bi ci suuf mu ne li mu wax maa taraktu min xablin illaa waqaftu alayha alayhi ida kaana min ramlin yuqaalu lahu xablun wa ida kaana min xijaaratin yuqaalu mu ne mbir mi bu dee min xablin mooy dare maa taraktu min xablin bàyyiwuma benn léegi xablu mooy lan mu ne ida kaana min ramlin bu dee suuf la suuf soo xam ne ab dun lan lañ koy waxee ci français dune mooy suuf soo xam ne dafa kii jóg ba kawe dafa dajaloo kawe boobu séenee fee mel ni montagne la lay niru nekk suuf kese la mais suuf su jóg kaw kaw yëkkatiku la nga xam nit mën naa yéeg ca kaw mu ne bu dee ci xe eh, ci ci ci ci ci ci suuf la ah dañ koy woowee xabl wa ida kaana min xijaara bu dee ay xeer la nag comme jabalu raxma bii ah bu dee ay xeer la composé montagne bi bu boobaa lañ naan jabal hmm? kon limu ne watamtu rahilati ak laltu rahilati toqil naa waay waay soon naa sama waru waay wi de wa at'abtu nafsi sonal naa sama bopp wallahi maa ngi waat ci yàlla man Urwa ma taraktu min hablin bàyyiwu ma benn monticule illaa waqaftu alayhi lu dul yéeg naa fa waaw fa hal lii min xaj waa léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam damaa bëggoon a xam est ce que man am naa aj hmm? est ce que am naa aj est ce que am naa aj fa qaala rasulullah nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam tontu ma ne ne ma hmm? man shahida salaatana haadihi wa waqafa maana hatta nadfa'a waqad waqafa bi arafata qabla dhalika laylan aw nahaara faqad atamma xajjahu wa qadaa mu ne yonent bi alayhi ne ma man shahida salaatana haadi képp koo xam ne fekk nga suñu julli ji waaw wa waqafa maana nga taxaw ak ñun xatta nadfa ba ñu fiy jóge waqat fekk mooy tax ndax dinañ gis bu demee Muzdalifa est ce que julli fajar rek jëm yoonam moom yonent bi alayhi salaatu salaam jóge Muzdalifa loolu nañ ko gis mu ne ku fekk suñu julli gi mooy jullik fajar gi fii ci Muzdalifa wa waqafa mu taxaw maana ànd ak ñun niñ fiy jógee dem feneen waqat fekk boobu waqafa jiitu woon na qabla daalika bi arafata qabla daalik fekkoon na mu taxaw arafa laata <laughs> mooy ñu julli sama fajar gi ah moo tax Arafat ci fajaru Muzdalifa la yem képp ku taxawul Arafat guddi gi ñuy wax mooy guddi lool la moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ne woon inna Bilaal inna Bilaalan yu'adhdhinu bilay fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi Maktum ah bim naan ci wàllu koor gi inna Bilaalan yu'adhdhinu bilay Bilaal de Seydina Bilaal yu'adhdhinu day noddu bi lay moom mooy fekk mooy fekk fajar gi xarul loolu lépp ci guddi gi la bokk voilà moo tax bu ñu la nee Arafat euh, ñi ne zawal la commencé di waa jumhur xilaafan li al Hanabila ci neuvième jour bi buñ la naan guddi la yem mooy balaa fajara a jot fajar fajaru euh, euh, bésub tabaski bi Muzdalifa hmm? loolu moo taxoon mu ne inna bilaal inna bilaalan yonent ma lay saat saam ne laa yamna'ukum adhaanu bilaal an an anil akl <coughs> noddu seydinaa bilaal gi muy nodd bu ngeen ko déggee bu boobu mu leen teree lekk ndax moom mooy njëkk nodd ngir mu yee li yuqida na'imakum waaye mu attirer ki nga xam ne mooy julli mu yee kiy nelaw waaye kii nga xam ne naafi mu xam ne ah Bilaal nodd na kon nag léegi radiyallahu léegi fajar gi li ci des bareetul léegi ibnu Umm Maktum daal di nodd mu ne kon lekk leen naan leen bakkera ngeen di dégg noddu Seydina Amr ibn Umm Maktum wala Abdullah ibn Amr ibn Maktum radiyallahu anil jamii kon képp koo xam ne fekke na suñu julli ji wa waqafa maana mu taxaw ak ñoom hatta nadfa ba niñ fiy jóge waqat waqafa bi arafa fekkoon na taxawoon na arafa qabla daalika lu jiitu lii laylan moo xam une partie ci guddi gi aw nahaara wala bëccëg faqad atamma xajja kooku ajam mat na wa qadaa te matal na la mu waroon def ci nusukum bés boobule waaw waxoon nañ la nag lii day wane ne waxu zaahiri yi mooy li gën a dëgër waxu zaahiri yi que ne taxaw arafaat moom heure boo fa taxaw ci waxtu yi naxaaran aw laylan boo demee it am nga arafa obligé wul nga boole ko euh, laylak nga nga taxaw ci jour bi boole ko tuuti ci guddi gi mooy bu timis di jot déedéet loolu du ci farata bu moo gën nag ndax lool la yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ndax faqad atamma ah wa waqafa bi arafata qabla dhalika aw naharan faqad atamma hajjahu wa qada tafatha ah <clears throat> al imaam at-Tirmidhi saxiix lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu rafet la saxiixun bu baax la bu wér la kon mu ngi noonu ah, <coughs> kon Seydina Amr ibn Mudarris raxmatullaahi alayhi wa radiya anhu ah, lii lañ jële ci moom moom mii nag ginnaaw yonent mi aleyhi salaatu salaam al mu ngi nettali ne euh, seydina Xaalid ibn al Walid bokkoon na moom moom mii seydina Urwa ak seydina xa bokkoon na ci ñi doon ñi nga xam ne soldat yu mag yi doon xare ci xurubu ridda contre ñi dañoo génn ci diine ji waaw te moom mii la yónni woon moom Seydina naa bam jàppee naa Seydina Uyayna ibn Hisn waxoon nañ la moom dafa tubbi woon daldi tuubaat moom mii la ko Seydina Abu Bakar boole na ko naa Xaalid jox ne ko aywa yóbbu ko ci Seydina bu Bakar bi mu nee xalifa moom Uyayna mii nga xam ne jàpp nañ ko prisonnier ibn Hisn ah al Fazari Seydu Seydu waa Banu Fazara moom nag loolu lañu am ci tarjama moom seydina Urwa ibnu Mudarris radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi <coughs> wa ja'ala a'liyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu